أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأنا أتلو القرآن وأنا أتلو القرآن وأنا أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آه آياته فتعرفونها سأريكم سيريكم آياته فتعرفونها وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها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 ñu gisoon ci tamit ne a hadith yi nga xamante ne maanaam aaya bi nga xam ne moom la ci indi ngëneelu ngëneelu wax na ci ngëneelu tabaxu kaaba gi waaye tamit wax na ci ngëneelu dëkk bi ci jëmmi boppam comme li nga xam ne noonu la waxee ne wa qawlihi ak wax bi buur yàlla taala aji kawe ji wa ibri fàttalikul bi nga xam ne jaal naa def nañ albayta néeg bi muy néegu kaaba gi mu nekk masaabatan waaye lin naas ñeel nit ñi wa am nan nekk tamit kóolute bërëb boo xam ne bërëbu kóolute la mu nekk wattaxizu ñu borom bi taat ni wattaxizu te na ngeen jàppe am na ci njàngeenu alquran yi wattaxazu ñu jàppe nañ maq min maqaami ibrahima ci maqaami ibrahim alayhi salaatu wassalaam musallan mu nekk julli waay waahid na te digolo digaloon laa ibrahima mam ibrahima wa ismaila ak mam ismaila alayhim assalatu wassalaam an tahira ne leen na ngeen laabal baytee sama néeg bii li ta'ifiina ñee ñi nga xam ne ñoom ñooy tawaaf wala aakifiina ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk ñoom ñoo fay taxaw war rukka ak ñi nga xam ne ñoom ñooy rukkoo ak sujuud di sujuud wa iz ak fi nga xam ne dañu fàttali ko tamit ba nga xam te ne qaala wax na Ibrahim maam Ibrahim alayhi salaatu wa salaam ah dañuy wax tamit Ibrahim ak Ibraham loolu tamit daa ngeen Alquraan la eh, rabbi ne yow sa borom subhaanahu wa ta'aala ij'al Euh, yàlla na nga def hada maanaam fii dëkk bi mu nekk baladan ab dëkk boo xam ne aminan bu ko gu wóor la kon maanaam nga gis ne ñaan gi nga xam ne moom lay ñaan dëkk bi la noonu maanaam muy dëkk bi nga xam ne mooy Makka te li tax moom mooy kaaba gi nga xamante ne moom lañ fa def comme niñ ko gisee woon moo tax xadis yeneen yi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw yëpp ay xadis la yuy wax ci ngëneelu kaaba gi ci jëmmi boppam ak tabax bi nga xamante ne moom lañ ko tabax waaye waxul ci ngëneelu dëkk bi ci jëmmi boppam ngir ne kaaba gi dëkk bi dafa yor or may kaaba gi maanaam dëkk bi yëpp ak ay kaaba gi la yor maanaam moom lool moom mooy moom yéen maam Ibrahima alayhi salaam daan ne yàlla nga def dëkk bi maanaam waxul néeg bi def ni dëkk bi mu nekk kon dëkk boo xamante ne aaminan bu wóor la. warzuq te na nga wërsëgal ahlahu ñoñam mina samaraati ci ay meññeef man képp koo xamante ne amana gëm na minhum ci ñoom billahi ci buur yàlla wal yawmil axir ak bis bu mujj bi qaala moom borom bi subhaanahu wa neko ne wa man kafara ak ci wedd itam fa umatta'uhu dinaa ko xéewale dinaa ko pometal maanaam dinaa ko euh, euh, dinaa ko jaye qalilan lu néew summa topp nag attarruhu ma jañ ko ilaa azabin dinaari ci mbugalum sawara wa bi sa ñaaw almasiru mujj gu mujj waay delluwaay boobu wa ib tamit bi nga xam ne yar faw mi ngi yëkkati ibrahim maam ibrahima alayhi salaatu wassalaam nga xam ne moom lañ digaloon ne ko mu yëkkati alqawaida ponk yi minal bayti ci néeg bi wa ismailu maam ismaila ñëw jàppale ko maanaam ñoom ñaar ñu ne rabbana yow suñu borom taqabbal nangul minna ci ñun innaka naka yow anta yow as-sami'u yow day dëgg dëgg yow as-sami'u yow yaay ki aji dégg ji al nga xamante ne moom yow yaay ki xam rabbana yow sunu borom waj'al te nag waj'alna te ka def ñu muslimayni ñu nekk way wommatu laka ñeel la wa min zurriyyatina ci suñu njaboot ji tamit nga def leen nga def ci ummatan aw xeet gi génn woo xam ne muslimatan aw woo aji wommatu lañ laka ñeel la wa arina te nga wan ñu manasikana suñu jaamu wa suñu jaamu yi maanaam suñu jaamu yi maanaam li nga xam ne moom moo wërwërloo ci ak ak li nga xamante ne moom mooy jaamu yàlla yi ci nekk wa tuub te nga tuub nga nangu tuub alayna ci ñun innaka naka yow bur yàlla anta yow mii anta at-tawwab yow ki nga xam ne yaay nanguy tuub ar-rahim yaa nangu ka nangu euh, waanu tuub bi di nangu tuub lu bëree bëree bëri di bëri tamit ñi nga xamante ne ñooñu ngay nangul seen ay tuub ar-rahim yow yaay ki yaatu yërmande bëri ñi ngay yërëm bëri ni ngay yërëmee euh, loolu euh, kon moom mooy aaya bi nga xamante ne moom la indoon gisoon nañ ko xadis sayyidina Jaabir ibnu Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma mu ne bi nga xamante ne moom muy wax naan bi ñuy tabax kaaba gi euh, mu daal di tudd na lamma buniyatil kaabatu zahaba nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam euh, ba abbaasun yanqulaani al-hijaara maanaam kon euh, muy wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñuy tabax kaaba gi maanaam moom ak Seydina Abbas radiyallahu anhuma ñi ngi doon toxal li nga xam ne mooy xeeri maanaam lool tax mu indi ko fii moom mooy di wane ngëneel bi nga xam ne moom la kaaba gi am ci anam goo xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom tamit dafa jàpp ci yi nga xamante ne ñoom ñoo doon tabax kaaba gi ba nga xamante ne ci lañ ko doon defaraat loolu moo tax mu daal di indi xadis bii ci di leeral ngëneel nga xam ne moom la kaaba gi am maa daama ne kaaba gi am na ngëneel googu loolu moom moo tax tamit euh, euh, loolu tamit moom mooy waral ne Makka bi di dëkk bi nga xamante ne ca la Kaaba gi nekk eh, te dëkk bi ñu tabax ko maanaam mu wër Kaaba gi maanaam Kaaba gi wër mu waa dëkk bi ñu tabax ko maanaam mu wër Kaaba gi te li nga xamante ne moom mooy sababu amul dëkk yi moom mooy néeg bi ci boppam bu fa néeg ba amutoon dëkk bi du fa am maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne euh, moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi al kitaab li haddathana Abdullah ibn Maslama te moom mooy ibn Qanab al-Qanabi an Malik muy imaamu daarul hijra an ibn Shihab az-Zuhri muy az-Zuhri an Salim ibn Abdullah muy ibn Umar ibn al-Khattab bokk ci ñi nga xam ne ñooy fuqaha as-sab'a anna Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Bakr Euh, moom euh, Abdullah ibn Muhammad ibn Abubakar as-Siddiq di doom ci ki nga xamante ne moom mooy euh, di di mbokk di frère ci al-Qasim ibn Muhammad ibn Abubakar maanaam kon di doom maam di sët ci Seydina Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu génn àdduna ci yawmul Harra ci 63e année ci ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci ñetteelu génération bi. comme ni nga xamante ne euh, maanaam euh, moom mooy génération bi taabi'i yi nga xamante ne ay taabi'i yu mag lañ waaye ba tey yëgguñ ci niveau yi nga xamante ne ñoom ñoo ñu mel ni ñoom Saïd ibn Musayyib ak ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ñoom génération mu ne axbara moom moo ko xabaare moom moo xabaare Abdullah ibn Umar euh, maanaam moom moo moom na mu ne Abdullah ibn Muhammad ibn Abu Bakr axbara dafa xabaare Abdullah ibn Umar muy ibn al radiyallahu taala anhuma an Aisha di jële ci sayyidatuna Aisha ummul mu'minina radiyallahu taala anhum zawju nabi di soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam anna rasulullahi naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala dafa wax la haa ñeel ko ne alam tara alam tari maanaam xanaa gisoo yow soxna Aisha xanaa gisoo anna nekkat qawmaki saw nit lamma mooy mooy waa Quraysh la koy wax moo tax mu ni ko saw nit te moom yenente bi de sallallahu alayhi wasallam ci waa Quraysh boobu la bokk waaye loolu waxin la ngir maanaam booy wax ak nit maanaam ne ko sa gaa yi lañu ñu def donte samay gaa yi lañ waaye loolu bu ma ko waxee day tax mu gën maanaam xam ne lii may wax kat daf maa concerné te dama ko war a bàyyi xel maanaam kon mu ne ko xanaa gisoo ne sooy sooy nit lab maa ba nga xamante ne banaw ñu ngi tabax alkaaba te kaaba gi iqtasaru dañoo gàttañlu an qawaa'idi ci qawaa'idi Ibrahima maam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam maanaam mu ne ko xanaa gisoo lool maanaam ne mooy qawaa'idi maam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam fi nga xamante ne moom la ñu nekk ñoom biñ koy tabax. tabaxuñu lépp mu nekk ko comme ñu ko gisee woon ci biñ tollee ci kitaabu salaa maanaam ne ñoom bi ñuy tabaxaat kaaba bi ñuy tabax kaaba gi ñoom dañoo laaj maanaam ne ñëpp ñu daal di indi maanaam euh, gars yi nañ indi seen alal nañ indi li ñu am nañ indi li ñu mën waaye bu ci kenn dugal lu xaraam maanaam ne lépp dagan bu ko defee nag ñëpp daal di ku nekk daal daal di indi li nga xamante ne moom nga am ñu daal di teg te ngir tabaxaat kaaba gi bañ koy tabaxaat nag boobu nga xam ne bi ñu yegsee ñu gis ne mbir mi kat doyul bu boobaa maanaam ah, liñ jot am doyul waaye comme que bëgguñu dara lu xaraam dugg ci moo tax ñu daal ne ah waaw kon léegi nañ ko yemale fi mu yem rek maanaam donte lii rek lan am nañ ko fi yemale ñu daal di jël li nga xamante ne moom mooy euh, ruknul yamaani ak ruknu bi nga xamante ne moom mooy maanaam ponk keno googu ak keno bi nga xamante ne moom mooy ci bu xajarul aswad bi boobu moom ñu teg ko daal di koy xëcc ba fa mu yem ñu tabax li ci des maanaam daal di yamale mbir mi foofa maanaam loolu lañ def daal di yëkkati buntu bi buntu bi tamit dañ caa yëkkatiwaat ba pare tëjuñu buntu maanaam ubbi buntu ba ca gannaaw tëjuñu ko ma ubbi wuñ ko maanaam dañoo dañu koo tëj waaye loola nag la taxoon tamit leneen la la tax nag ñu tëj bunt booba leneen la noonu nañ bindee buntu ba nañ defaree buntu ba xaala moom mu ne lawlaa yenent bi sallallahu alayhi wasallam teg ci ne ko lawlaa bu dul woon xedd saanu beefu xawma ki sew nit bil kufri ci kéefër maanaam ne génn gi génn ci kéefër dafa bees bu dul woon loolu day la faaltu kon doon naa ko def maanaam kon doon naa tabaxaat kaaba gi def ko ni nga xamante ne noonu la nekke woon ci xawaayidu maam ibrahima alayhi salatu wassalaam fa qaala abdullah maanaam euh, sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu daan ne la in kaanat bu fekkente ne nekk na aisha sayyidat aisha radiyallahu anha sami'at dafa dégg hada lii min rasulillah ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam du gis ne euh, moom dégg na ko ci yenente bi sallallahu alayhi maanaam wax ji nag tegtalewul ne euh, day sikki sàkka waaye li muy tekki moom mooy ne dafa am loo xamante ne moom noonu la gisoon gis na ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan ñëw bu daal raay ñaari place rek la daan raay maanaam mooy ruknul yamaani ak ruknu bi nga xamante ne moom mooy Euh, moom ci la daan teg ay loxoom maanaam ruknul yamaani ak ruknu bi nga xamante ne keno bi nga xamante ne moom foofu la xajarul aswad ne lan moo tax mu daan bàyyi yeneen ñaari keno yi loolu xam ko woon mu ne ah kon nag ndekete bu soxna Aysa radiyallahu anha ndekete kon lii mu dégg maanaam loolu la ci jublu waaye tegtalawul ne day sikki sàkka ci la soxna Aysa euh, di waxe noonu mu ne maa ura xamuma woon ne maanaam kon day gis gisuma woon rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam taraka mu daal di bàyyi istilaama ruknayni maanaam teg ñaari loxoom yi maanaam teg loxoom yi euh, mel ni kuy nuyoo ak ruknayni ñaari euh, ñaari euh, keno allazayni yi nga xam ne yel yaani ñoom ñoo féeteeg alxijra fi ñuy wax alxijra moom mooy foofu nga xamante ne dañuy gis am na benn xeer wu ñu teg nga xamante ne moom la ñu tuddee alxijra maanaam xeer woowu ñu teg noonu mu def noonu nekk ci wetu buntu bi loolu ndekete mu ne ndekete xaw moon ne lii moo tax maanaam loolu la euh, loolu la wax ne moom dafa daf ko bàyyi illaa lu dul ne annal bayta nakakat néeg bi lam yu tam mam ndekete mataluñ ko ala qawaa'id ibrahim ci ponki mam ibrahima yi alayhi salaatu wassalaam maanaam kon moom loolu la gis moom moo tax maanaam moom mooy kon néeg bi bi nga xamante ne dafa yegg si ba fa mu yam ñu def ko ñu ñu ñu ñu ko nde kon fi nga xamante ne mu lu tax kon maanaam kon day mel ni wàll yëpp li tax du ko raay beneen bi moom mooy day mel ni comme wàll goo xamante ne euh, ci miir bi la bokk maanaam yëggagul ci ker ci ruq bi comme que yëggagul ci ruq bi te ruq bi lañ war a raay comme moom yëggagu fa day mel ni rek kon ci euh, foofu noonu du ruq en réalité du ruq ci kaaba gi mu nekkee ci dëgg dëgg loolu moom moo tax kon ko maanaam kon daal di gis ne ma bi loolu la effectivement ndax maanaam raay googu nga xamante ne moom la ñuy raay ñaari ruknu yooyu dong loolu moom mooy mazhabu jumhuru ulama rahmatullah alayhim amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha hanafi rahmatullah alayhim ñoom ruknu bi nga xam moom rek la ñuy raay maanaam moom mooy ruknul yamaani boobu moom la ñuy raay ñi nga xamante ne euh, ñoo am na nag ñu ñoo xam ne ci salaf ñoo xamante ne ku mel ne Seydina Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam ku mel ne Seydina Muawiya radiyallahu ta'ala anhum ajma'in ñoom dañoo jàppoon ne laysa fil bayti mahjur ñoom dañ ni kaaba gi moom amul ñu ci mën a luñ ci luñ ciy gàddaay fépp la ñuy raay ñoom maanaam euh, ruq yëpp la ñuy raay waaye maanaam Seydina Abdullah ibn Umar nag radiyallahu anhuma moom dafa jàppoon ne te Seydina Abdullah ibn Abbas tamit noonu la ko gise woon radiyallahu anhuma mooy dañoo jàppoon ne yenent bi daal sallallahu alayhi wasallam ñaar ruq yi lañ gis mu raay ko ñun ñaar yooyu keesee la ñuy raay bu ñu leb leneen léegi nag moom ñoom ñu ne euh, xamuñu lu tax mais nag léegi bi mu ko nettalee nag ci la nii ah maanaam léegi gis naa lu tax yenente bi defoon loolu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon muy ne euh, kon euh, buntu maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa doon wax ngëneel gi nga xamante ne moom moo nekk ci kaaba gi ba tax yenente bi sallallahu wa sallam di bàyyi xel ne moom day lii leen rekk a tere mu daal di koy maanaam laalu ko lenn rek ko tere def mooy ligaay di doog a jënd ci kéefër maanaam ngir ne day bañ su ko defee nit ñi ne moom lii rek la bëggoon maanaam ñu ne defaraat na lu bees moom rek fi def nangam ba mu bañ defee kaaba gi nangam am ñoo xam te ne loolu mën naa yëngal seen xol ngir ne ñoom ñoom fekke nañ ñu koy tabax wala seen bàyyi ñoo ko tabaxoon maanaam kon bu fekkente ne ñoom dañu ñëw mu mun a toj toj tojaat ko ba pare bëgg koo tabaxaat leneen dañ naan non kii lii rek a maanaam. nguur gi mu doon woote wëpp daa bëggoon rek après turam def ci histoire mu teg ko maanaam loolu nag mooy ñi nga xamante ne seenu ngëm yàlla dëgërul maanaam ku leen bëgg a jax-jaxal mën na faa jaaree jax-jaxale leen noona loolu tamit bokk na ci xekma yi tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doomam yi doonuñu ko parce que suñ ko doon noonu nga gis ne xiraq la bi muy laajte dafa ne ndax am na ci baayam yi koo xamante ne maanaam dafa amoon nguur bu ko defee ñu ne kon nguur googu ñu ne ko déedéet mu ne ah su doon ne baayam yi amoon na ku ci yoon nguur dañ naan nguur googu lay xalaat ba tey moom lay xëccu ne na ko def waaye nag bu fekkoonte ne tamit doomam yi ñoo ko donn kasaa yeneen yeneen tii tamit alayhimu salaatu wassalaam su doon moom doomam yee ko doon donn ñu ne ah xalifa bi moom mooy doomam la boobaa dañ naan peut-être que nguur googu lay continuer maanaam nguur gi nga xamante ne daa bëgg léegi yoon nguur gu bees boo xam ne dañ naan ci moom lañ ko sance et doom yi doom sët après sët sëtaat après sët maanaam noonu mu demee noona lool noonu xeetu nguur la maanaam loolu nag moom euh, moo tax kon mu ne euh, euh, maanaam loolu bokk na ci xigma yi yeneen yi ci def tamit waxoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu wa lillahi alhamdu wal minna xadis bi imam al Bukhari rahimahullahu taala ñu ko xadis numéro cent vingt six te maanaam mooy bi ñu ci gis ne ba euh, baabu man taraka ba'dal euh, ba'dal ixtiyaar maanaam buntu ki bàyyi lenn ci li ñuy tànn maanaam moom mooy da ngay bàyyi dara ngir ne da ngay xool ne lii su ma ko defee li mu mën a indi moo maanaam donte lii moo gën loolu laa doon def su ma bàyyi woon ak sama sago waaye nag situation bi ni mu demee moo tax damay tànn def leneen te loolu nag bu boobaa ci diggante ñaar yu mën a nekk lay nekk. maanaam du nekk ci diggante lu xaraam ak lu dagan ci diggante ñaar yu dagan lay doon yoo xamante ne da xool ba gën a dagan nga def bo maanaam yi bi gën ci seen biir waaye du nekk ci diggante lu xaraam ak lu ak lu dagan comme euh, tamit loolu tamit bokk na ci tamit day day day day waneen maanaam ni nga xamante ne tamit mooy ci kitaabul ilm lañ ko gisewoon ci buntu xam-xam maanaam mooy ni boroom xam-xam bi tamit tegg ni nga xamante ne moom lay mën a amee ci loola gis ne lii moo gën waaye nag lu gën loola du ko def ngir ne day bañ ne su ko defee ah leneen la muy jur moom mooy gën a garaaw la mu doon daw maanaam loolu bu boobaa mu def li mu waaye lool maa daama ñaar yëpp dagan na la maanaam bu ñaar yëpp bu bu bu ci amee benn bu xaraam moom day daal di ràññeeku ci mu def ji bi nga xamante ne moom mooy bi dagan wallahu a'lam xadis boobu kon gisoon nañ ko xadis numéro euh, cent vingt-six comme niñ ko waxee léegi dinañ ko gisaat xadis numéro mille cinq cent quatre-vingt-quatre ba ma mille cinq cent quatre-vingt-quatre mille cinq cent quatre-vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-six dinañ ko gisaat itam xadis numéro cent soixante-huit quatre mille cent quatre-vingt-quatre ak sept mille deux cent mu nekk ko dinañ ko gisaat ci xadis euh, euh, yooyu yëpp imam Muslim Euh, rahimahullahu taala moom indi na ko juróom ñetti yoon ci xadis numéro mille trois cent trente-trois imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro deux mille vingt huit imam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro huit cent soixante quinze imam An-Nasa'i indi na ko xadis euh, deux mille neuf cent trois ak deux mille neuf cent dix imam Ibn Maaja indi na ko xadis deux mille neuf cent cinquante cinq imam Malik indi na ko xadis numéro mille cinquante quatre imam Ahmad ibn Hanbal moom lu bari la ko indi ko ñu gis ne xadis bi waa sitta ñoom ñëpp solo nañu na qaala bil isnaadil muttasil fil kitaab la haddathanaa Musaddad te moom mooy ibn Musarhad gisoon nañ ko ci suñu jotaayu maanaam ñaari jotaay ci ginnaaw ak wax yi nga xam te ne moom la ci imam al-Bukhari wax rahimahullahu taala ak seede yi nga xam ne moom la def ci moom naka noonu la jëlee ci tamit Yahya ibn Ma'in rahimahullahu taala muy sëriñam ak seede yu mag yi nga xam te ne moom la def ci moom jëlee ko tamit ci Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala haddathanaa Abul Ahwas te mooy Salaam ibnu Sulaym al-Hanafi rahimahullahu taala muy Abul Ahwas al-Kufi euh, Musaddad wa Basra la mais moom wa Kufa la rahimahullahu euh, taala maanaam bu ñu xoolee suñu càllale maanaam xadis bi nga xam ne tamit euh, moom mooy xadis bi weesu ñoom ñëpp waa Madina lañu fii nag gis nañ ne waa Basra maanaam moom la tàmbalee après wa waa Kufa Abul Ahwas al-Kufi moom mi ngi génn àdduna 179 année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi wa sallam mu ne qaala mooy Ash'ath ibn euh, Abi Sha'tha euh, ibn Aswad euh, moom mu tamit waa Kufa la mooy Abu Yazid al-Muharibi al-Kufi rahimahullahu ta'ala génn àdduna 125e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci Kufa ñoom it seen hadith ñu ngi ci kutubu sitta maanaam muy Abul Ahwas ak mu ne anil aswad ibn yazid te moom mooy al aswad ibn yazid ibn qays an-naxa'i rahimahullahu ta'ala moom it waa kuufa la moom ci ñaareelu génération bi la bokk mu ne an aisha mu ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha ko day gis na xadis bi waa iraq ñoo ko solo muy waa basar ak waa kuufa maam solo ko ci soxna aisha radiyallahu anha bi nga xam ne moom waa madinatul munawwara la ala sakiniha afdalu salatu wassalam moom mu ne annaha qaalat moom nee na sa'altu laaj naa an nabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam anil jadar ci euh, maanaam euh, miir bi mooy euh, mooy li ñuy tuddee al xijr dañ koy wax tamit al jadal di ko wax al jidaar maanaam al jadr luga la ci al jidaar bi tekk miir bi maanaam moom mooy li ñu tuddee a xijru maanaam boo demee ci boo xoolee kaaba gi am na benn tabax boo xam te ne dafa wër tuuti ni nekk ci ci ci wàll gi maanaam foofu lay wax maanaam aminal bayt ndax ci niit bi la bokk huwa moom maanaam loolu la ko laaj ndax loola kon ci néeg bi la bokk xaala mu ne ko naam waaw waaw qultu mu ne ko kon fama lahum ana lan moo leen tere woon lam yot lan moo leen dal ba lam yot yudd yuddxuluuhu dugaluñ ko fil bayti ci néeg bi maanaam nga gis ne kon euh, lii moom mooy sababal maanaam dafa indi riwaaya bi di leeral lu tax mu ko lay maanaam kon ci laaj la ko la tàmbalee mu ne ko nag xaala mu ne ko inna qawmaka nag saw nit day qassarat dafa néewoon dafa gàttañoon bi mu ci ñoom am nafaqatu euh, dépense bi maanaam joxe gi maanaam alal ji nga xam ne moom la ñu waroon a def ci kaaba gi maanaam affaire bi euh, doy doyutoon doyul woon loolu lay wax nii mu ne qultu nee na ma ni ko te kon loolu tamit day tegtale ne boo mënul lépp tamit bul bàyyi lépp maanaam moom mooy su fekkente ne dafa am loo mën defal ndax dana mat wala du mat loolu après yow bul jéem a bu loolu bu mu nekk liggéey gën a toppatoo liggéey gën a toppatoo rek mooy naa nekk ci lii tax mbir mi mat bu matul nga xam ne matul fi nga yamale ko fa mën a ne waaye maanaam ne rek ah bu de façon du mat rek nga bàyyi loolu de fu ko defee noonu ndax ñoom buñ ko defoon noonu kaaba gi doo du fi ne maanaam kon loolu tamit lu mat a bàyyi xel la qultu nee na ma ni ko fa ma sha'nu ana lan moom mooy bun mbiru baabihi buntam murtafi'an bi aji yëkkatu yëkkati ko maanaam kon lan moo tax tamit buntu bi yëkkati ko qaala euh, moom mu ne faala def na zalika mbir moo loolee euh, faala def na zalika loolee kaw ci saw gaay saw nit ñi ñoom ñoo ko def li yudxilu ngir ñu mën a dugal man sha'u ku ñu sopp wa man yooyom na u ñuy xañe man sha'u ku ñu sopp maanaam kon lii moom mooy li tax moom maanaam euh, lii moom mooy euh, ndollante bi maanaam li tax kon ñoom bunt bi ñu yëkkati ko bi nga kaaba gi buntu bi dafa yëkkati ko buntu boobu boo xoolee lu tax ñu yëkkati ko moom ba pare beneen buntu ba ca des ñu fatt ko maanaam ngir ne ñaari bunt la woon dafa ndax kaaba gi day nettali maanaam day reproduire exactement li nga xamante ne moom moo nekk ci kaw asamaan ci baytul maamur waaye nag tolloo wuñu comme ni mu nekkee ci suuf maanaam ci suuf yi ni mu mel dafa tuuti maanaam dafa tuuti ci xoolee. ci buñ ko xoolee ci kaw bu dee ci kaw nag maanaam da dafa dafa dafa ngande maanaam dafa mel ni nii la def ci kaw muy gën a yëg maanaam loolu moom moo tax ñu naan baytul maamur noonu lay toll maanaam par rapport ak kaaba gi waaye bu dee rek euh, da xool tolloowul ak kaaba gi nii fële maanaam dimension yi ñoo gën a rëy fuuf maanaam lool moom moo ko waral léegi nag li nga xamante ne moom mooy euh, euh, ñoom bi ñu koy teg ñoom dañ ne Euh, waaw dañ cee dugal mbir mu yéeme maanaam subhaanallah maanaam ànd ak na dañuy sàmmonte te loolu dalay lay won ne léeg-léeg nit mën naa sàmmonteeg lu baax ci benn mbir ba pare sàmmonteeg ci lu doy waar en même temps ci même mbir mi maanaam comme ñoom bi nga xamante ne moom la ñu sàmmonte ak liñ ciy dugal ne faw na war a nekk lu baax buñ ci dugal lu xaram loolu sàmmonte nañoo lu baax ci mbir mooma waaye ci beneen mbir dañ caa sàmmonteeg lu doy waar mooy lan mooy dañoon dañu ne ah ñun kat nañu teg. Euh, euh, euh, maanaam nañ ko defaree noo xamante ne ku ñu neexa ci dugg ku ñu neexul du ci dugg waaw te loolu pour ñu mën ko def il ñu tëj buntu yi maanaam bunt bu njëkk ndax ngir ne ci baytul ma'mur ni mu demee moom mooy te noonu la demee woon tamit bi ko maam Ibrahima tabaxee alayhi salaatu wassalaam moom mooy buntu bii dafa am ñaari buntu bunt bu ñuy duggee ak buntu bu ñuy génnee waaye ñu xam ne pour ñu mën contrôler mbir mi léegi dañ koy mujj def benn buntu jafe. maanaam ni bu ñu ko defee ñaari buntu contrôle bi day jafe léegi beneen bi ci des tamit moom mooy benn buntu bi au lieu ñu bàyyi ko mu laalanteeg suuf si dañ koo yëkkati maanaam de telle sorte que ku ñu neex moo ci dugg ku ñu neexul du ci dugg maanaam ñoom kon noonu lañ ko defee te loolu moom mooy ne dañoo sàmmonteeg lu doy waar ci mbir mi maanaam moom mooy kon mbir benn jëmmi mbir mën nga cee sàmmonteeg lu baax sàmmonteeg lu doy waar kon bu boobaa li muy tekki moom mooy facetu mbir yépp la ñuy lijjanti. maanaam ci mbir mu nekk facette yëpp la ñuy xool ndax baax na wala baaxul la ca baax ñu nangu ko la ca baaxul it ñu daal koy tegaat ne xam ne baaxut maanaam kon bi mu ne fa ma sha'nu kon ana maanaam bi nga xamante ne moom la laaj nag ana kon lan mooy mbiru baa bi buntu murtafi ànd aji yëkkati ko qaala daf ne fa'ala daf na zalika loolee qawmu ki saw gaa yi lii du sulu bu ko defee ñu dugal man ka nga xam ne sha'u ñoom lañ sot wayam na ñu xañ tamit man ka nga xamante ne sha'u moom la ñu sot walawlaa budul woon ne am na ne kat li mbir mooy qawma ki saw gaa yi xadiisun ñoom dafa dafa dafa dafa yees ahduhum bàyyi bi ñu bàyyi génn gi ñu génn bil jaahiliyati ci jaahiliya maanaam jamono ceddo gu tar gi nga xam ne moom lañ nekkoon maanaam liñ ci namm nag mooy jamono kéefër fa axaafu te ma ragal an tunkira ci mu diingat wala boog mu ñagas qulubuhum seen xol an udxila ci muy ma dugal aljadra Euh, maanaam mooy xajar gi xajar gi maanaam mooy miir boobu ma dugal ko fil bayti ci kër ci kaaba gi wa an ulsiqa te it ma daal di jotale baabahu buntam bil ardi ci suuf si maanaam kon loolu bu dul woon ne loolu la rek kon loolu lay def maanaam comme te loolu dañ ci gis ne njàngat yi nga xamante ne moom lañ gisoon euh, léegi ci euh, xadis bi nga xam ne moom lañu ñu weesu kon gis nañ ne xadis bi wa waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ko rahimallahu jami' mu ne qaala bil isnaadil muttasil fil kitaab li haddasanaa Ubayd ibn Ismaa'iil te moom mooy al-Qurashi moom nag turam Abdullah la wax nañ ne tamit Ubaydullah la waaye moom ni mu siiwee moom mooy Ubayd maanaam muy euh, nool moom mooy li mu siiwee dakkantam nag nekkoon Abu Muhammad al-Qurashi al-Hubari di waa Kuufa rahimahullahu taala bokk ci afraadul Bukhari yi rahimahullahu taala maanaam al-Bukhari rek moom moo solo ci moom comme ni nga xam noonu lañ ko gisee woon maanaam. Euh, moom di waa Kufa génn àdduna deux cent cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathana abu usama muy waa kuufa hammad ibnu usama ibnu zayd al-qurashi abu usama al-kufi rahimahullahu ta'ala moom mu ne an hisham te moom mooy ibnu urwata ibnu zubayr ibnu al-awwam moom nag waa madina la an abi mu jële ci baayam muy Urwata ibn Zubayr ibn al-Awwam bokk ci fuqahaa sabay an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat mu ne qaala mu ne qaala lii wax na ma rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam lawlaa bu dul woon hadasatu yeesu qawmika sa say sa sew nit bil kufri ci kéefér maanaam yees gi ñu yees a génn maanaam bi ñuy doog a génn ci kéefér yàggul dara maanaam te moom mooy ndax uh, yent bi sallallahu alayhi wasallam ak bi muy bi fekk gaa yi génn nañ ci kéefér sax fu Makka am maanaam ñu bari bari ci waa Makka tàmbalee di nekk ay jullit loolu euh, mi ngi rek mi ngi def rek ñetti at jàpp ñeent maanaam matu ko sax ñetti ak ñaari at ñaari at jàpp ñett la maanaam ñaari at jàpp ñett la te loolu moom mooy ne dañoo yéex dugg ci l'islam waa Makka dañoo yéex dugg ci l'islam maanaam euh, Makka ñépp la ñuy wax sinon budul loolu moos ñu njëkk dugg ci l'islam waa Makka lañ te moom mooy muhajiruna ci lu dégg nga kon euh, mu ne kon nag waaye bu dul woon li ñu yéex dugg ci lislaam noonu yéex génn ci kéefër la naqattu giñ naa ne doon naa fiiriwaat albayt kaaba gi maanaam dama koy daaneelaat loolu tamit dañ ciy xam ne euh, dañuy dañuy xam ne maanaam daaneel kaaba gi maanaam ngir tabaxaat ko loolu du du problème maanaam nekkul lu aay waaye nag li ñuy bañ moom mooy mu nekk loo xam ne dañ koy def te Euh, da nga koy def ngir ñàkk a xormaal kaaba gi wala ñàkk koo jox gëdd wala boog def ko ngir rek euh, wane sa sa sa wa maanaam bëgg teg sa sa maanaam sa tur nga bëgg ko ci histoire maanaam nga bëgg ko see gravé daan ne euh, comme que ñëw naa te fi mu toll lu ma dogal loolay am naam ma balaat kaaba gi bu ko defee ma tabaxaat ko bu ko defee sama tur dina def ci histoire ci ne man maa defaral kaaba gi atum sàngam maanaam loolu moom loolu moom mooy moom musiba musiba la. dégg nga ak yu noonu waaye su fekkente ne dafa gis ne kaaba gi kat day maanaam dafa dem ba tabax baa ngi waaj a màbb wala yu mel noonu màbb ko tabaxaat ko loolu dara rekku ci maanaam loolu tamit mbir la moo xamante ne ñu bari bari dañuy jàpp ne mbir na tax dañ koy dañ koy dem mabbalat yi buy dem après dañ koy mabbalat di ko tabaxatal kaaba noonu la mësa demee maanaam kon loolu euh, du loo xamante ne lu lu lu lu maanaam ku ko sori nag da koy jaaxal loolu ndax mën naa ne waaye noonu day demee noonu euh, naka noonu itam dañ koy defaraat léeg-léeg maanaam réfectionné ko maanaam buñ gisee ni lii kat war nañoo mën a raaxaat fii defaraat fii defaraat le yooyu yëpp mu def na koo defaraat nga li nga xamante ne nag loolu la wax mu ne suma topp nag la banaytuhu giñ naa ne kon daan naa ko danaa ko tabaxaat ala asaas yi ci ponki maanaam ci keno yi Ibrahima maam Ibrahima alayhi salaam euh, fa inna Qurayshan ndax kat Quraysh li taxoon mooy iqtasar iqtasarat Euh, euh, istaqsarat istaqsarat dafa gàn gàttañ woon binaahu tabaxam maanaam dañoo gàttañ woon ci tabaxam mu ne te te bu boobaa ti doon naa def loxo ñeel ko xalfan buntu ginnaaw maanaam doon naa ko wutal buntu ginnaaw ngir ne buntu kanam rek la am léegi nag dama ko doon wutal buntu ginnaaw ngir ne comme baytul maamur nga xam ne malaaka yi dañuy ñëw euh, chaque jour soixante dix mille malaaka dañuy ñëw jaar ci dañuy dugg ci benn buntu bi génnee ci beneen buntu bi noonu tamit la kaaba gi mel maanaam xaqiiqatan noonu la mel dafa am ñaari buntu waaye nag comme waa Quraysh gis ngeen li taxoon ñu defar ko noonu euh, lool tamit yonent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi ko nii ngir ne loolu amul impact ci kaaba gi lool tamit beneen mbir la moom mooy ne benn mbir mën na am ne ndax kaaba gi li ci am solo rek mooy nag ne. segam na fi nekk moom moo am solo te xam nañ bërëb bi maam li ëpp solo kon doot nekkatul nekkatul euh, ndax kaaba gi walla euh, nañ ko tabaxee est na meloon exactement noonu la mel ba léegi walla yooyu da loolu loolu du ëpp solo li ëpp solo moom mooy nañ euh, nañ koy mën a tawaaf bu ñuy julli ñu mën a xam fan la ñuy jublu ak yu mel noonu loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo ci ëpp solo ci kaw loolu tamit bu boobaa dañuy gis ne xejara bi dugg ci Euh, kon euh, loolu tamit insha allahu taala euh, dinañu ci ñëwaat léegi insha allahu taala hadith bi gis nañ ne waa xaaba kutubu sitta ñu solo lañ ko mën a qaala abu muawiya mooy muhammad ibn xaasim at-tamimi as-sa'di di gën a siiwee ñu ko wax ad-darir faa faa ad-darir rahimahullahu taala euh, moom mu bokk ci juróom-ñeenteelu génération bi gane àdduna deux cent gane àdduna cent treizième année génn àdduna cent quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadith am nekk kutubu sitta mu ne qaala haddathana Hisham muy adda euh, euh, ibnu Urwa ibnu Zubayr ibnu al-Awwam mu ne xalfan maanaam lan mooy xalfan mu ne yaani li muy tekk mooy baaban buntu maanaam li tax nag ñu naan ko xalfan mooy mooy baabul min xalfin maanaam buntu ci ginnaaw loolu moo tax ñu naan ko xalfan maanaam loolu la euh, baabu loolu lay tekki wallahu aalam comme niñ ko gisee xadis waa sahabu kutubu sitta solo nañ ko rahimallahu jamii mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi wal kitaab la haddathana bayaan ibn amr te moom mooy abu muhammad al al-Abid moom maanaam moom Bukhari yi la rahimahullahu taala moom nag ñetti yoon rek la ko imam Bukhari indi euh, rahimahullahu taala gisoon nañ ko ci euh, euh, ci ci ci ci ci buntu yi yi wax ci wàllu julli maanaam gisoon nañ ko ci foofu noonu maanaam benn yoon dinañ ko gisaat beneen yoon maanaam imam Bukhari ñetti yoon rek la indi xadiisam ci saxeex bi bii moom mooy ñaareelu yoon bi dana ko indiwaat. te ñetteelu yoon insha allah taala moom mi ngi génn àdduna deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom ci fukkeel ak benn tabaqa bi la bokk maanaam moom ñoom imam Bukhari kon ñoom ñoo bokk tabaqa leen dee xool euh, donte moom dafa teel a génn àdduna bu ñu ko xoolee maanaam deux cent vingt-deuxième année ci la génn àdduna rahimahullahu taala mu ne qaala haddathana Yazid te moom mooy ibnu Harun Yazid ibnu Harun ibnu Zazi dañ koy ibnu tamit rahimahullahu taala muy Abu Khalid as-Sulami al-Wasiti rahimahullahu taala di Bukhari yu asl ci li ñu wax maanaam moom juróom-ñeenteelu génération bi la bokk gane e, moom waa Wasiti la maanaam Wasit la rahimahullahu taala mi ngi e, gën e, gane àdduna 117e année génn àdduna 206e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne qaala haddathana Jarir ibn Hazim te mooy ibnu Zayd ibn Abdullah al-Azdi al-Ataki rahimahullahu taala di Abu Nadr al-Basri al-Jahdami di waa Basra rahimahullahu taala gane àdduna 85e année génn àdduna 170e année ca Basra rahimahullahu taala gën a maanaam 170e année ginnaaw gàddaay bi sallallahu alayhi alihi wa sallam qaala haddathana Yazid ibn Ruman te moom al-Asadi Abu Rawh di waa Madina rahimahullahu taala nekk jàngkatu al-Qur'an bi eh, rahimahullahu taala bokk ci ñi nga xamante ne waa kër Sayyidina Zubayr ibn al-Awwam ñoo ko eh, ah maanaam ci njaam gi mu nekkoon rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna cent vingt-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci waa Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam an Urwa mu ibnu Zubayr ibn al-Awwaam an Aisha mu ummul mu'miniina radiyallahu taala anha anna nabiyya naka Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala dafa wax lahaa ñeel ko ne ko yaa Aisha e eh, yow soxna Aisha radiyallahu anha lawlaa budul woon an na ne qawmaki saw nit ñi xadiisu ahdin dañuy doog a génn bil jaahiliyatin ci jaahiliya maanaam mooy euh, jamonoy réer gu tar gi nga xamante ne moom lañ nekk woon di jaamu lu leen neex la amatu kon te naa ne doon naa digale bil bayti ci kaaba gi fa hudima ñu màbb ko kon damay wax ne nañ màbb kaaba gi euh, fa fa adxaltu ma daal di dugal bu boobaa fii ci moom maa li nga xamante ne uxrija moom lañ génnee minhu ci moom wa alzaqtuhu ah, ah, maanaam mooy lan li euh, mooy xajr bi nga xam te ne moom lañu ci génne te loolu moom moo tax kon xajar euh, bi diggante foofu ak kaaba gi ni mun tabaxoo nii maanaam foofu julli fa ku bëgg a julli maanaam julli fa day yor attey julli ci biir kaaba gi maanaam ngir ne ci xawaayidu Ibrahima moom mooy la ñu bàyyi xel maanaam loolu mooy liñ doon wax sax léegi ne li ma ta bàyyi xel mooy ndax mbiru mi ngi fi comme biñ gisoon miqaat yi maanaam miqaat yi tey munoo ne maanaam buñ ne par exemple yalam lam wala Euh, euh, euh, voilà Dul Xulayfa wala boog ñu ne al Juhfa wala yu mel noonu wala ñu ne Qarnul Manazil wala yooyu noonu maanaam bu bu te ne mbir mi daa sopp maanaam yow dañoo soppi tur bi ba pare toxal mbir mi yóbbu ko feneen it bu tax ñu waaye xel mbir mi maanaam loolu du bàyyi li mat a bàyyi xel rek mooy jëmmi mbir mi ci boppam xaqiqa bi mu àndal tur moom koy jox loolu matul bàyyi xel loolu moom moo tax dañuy wax ne maanaam loolu tamit beneen mbir la bu ñuy jàngal ne. Euh, euh, li nga xam ne mooy luñ naan euh, laa musaahaata fil istilaah maanaam ay xëccoo du am ci ay istilaah terminologie nan laa tuddee lii loolu amul warul am problème comme li nga xamante ne noonu la ñu bëree bëri bëri di appesantir woon di bàyyee xel ay mbir waaw nangam ndax lool tur boobu fu mu jógee lan amoon na jamono yante bi wala dén saa saa mat du loolu la ñuy bàyyi xel maanaam comme li ñuy wax tey fiqh tey li ñu naan fiqh jamono yante bi sallallahu alayhi amul woon xam bu ñuy tuddee fiqh maanaam te pourtant amul woon xam-xam bu ñu tuddee tafsir amul woon amul woon xam-xam bu ñu tuddee aqida walla tawhid xam-xam amul woon amul woon xam-xam bu ñuy tuddee naxu wala siira amul woon comme nag léegi le fait que mu am loolu euh, euh, euh, wàññiwul dara maanaam yàqul dara wàññiwul dara li nga xam xamante amul xam-xam bu ñu tuddee tasawuf tamit loolu amul yàqul dara wàññiwul dara li nga xamante ne moom moom lañ moom lañ moo war a bàyyi xel rek moom mooy contenant yi lan la lan la lan moo ne ci biir bu fekkente ne dëppoo ak sunna dëppoo na ak alxuraan baax na su dëppoowul baaxul mbir mi lii dong la amul lu lu ko ëpp amul lu ko yées mbir mi noonu dong la kon kaaba gi ni mu nekk bañuy bàyyi xel mooy lan na ko maam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam maanaam xawaayu Ibrahima alayhi salaatu wa salaam tabaxoon moom mi nga xam ne moom lañ ko digaloon. loolu nag maadaama mbir mi noonu la deme tey képp ku julli kon ci xajar bi maanaam wala boog ci diggante xajar bi ak fi kaaba gi ne nii maanaam bu boobaa yow yaa ngi julli yaa ngi am at tey ku julli ci biir kaaba gi bu fekkente ne jullit naa la borom ko yëpp dëppoo ci ne baax na bu dee julli gi jullit farata la fuqaha maliki rahmatullah nee nañ baaxul ñi ci def nag nee nañ baax na wallahu a'lam kon loolu noonu moom mu ne kon nag wa alzaq wa wa wa alzaqtu kon wa alzaqtuhu te dinaa jotale maanaam dinaa ko jokkale bil bil ardi ci suuf si maanaam mooy buntu bi buntu bi doon naa ko jokkale ak suuf si waja'altu te doon naa def loxo ñeel ko baabay ni ñaari buntu baaban buntu sharqiyan ci wàllu sharqi wa ah mooy fi jant bi di so di di di di di fenk di fenke wa baaban ak buntu boo xam ne garbiyan fi jant bi di sowe lay doon kon ñaari buntu yooyu la koy wutal dégg nga fa balagtu bu bu ko danaa ko jokkale tamit danaa jotale mbir mi bii ci moom asaasa Ibrahima euh, li nga xam ne moom mooy keroog maam Ibrahima alayhi salaatu loolu laay koy jokkale léegi nag moom mu ne fa li zaalika fa zaalika alladhi maanaam eh, ki wax booy mu ne fa zaalika loolu alladhi mooy li xam ne xamala moom moo euh, ibnu Zubayr muy Abdullah lay wax fii. maanaam magam Abdullah ibn Zubayr ibn Awam radiyallahu anhuma maanaam moom euh, ala hadmihi ci mu màbb ko parce que gisoon nañ ko bi tolloon nañ ci gisoon nañ ko ba mu rafet jóg ne day màbb kaaba gi da ko màbb bi nga xamante ne moom la yéeg ci kaw kaaba ñëpp gars dañoo def dañoo retiré moom te de puus ragal ndax wóorul mais ba mu ko ba mu yéegee ci kaw ba tàmbalee yëkkati di di kii xeer yi di sànni ci suuf di màbbal ci lañ xam ne ah di ah, kon kon garaw léegi ci lañ ñëwee jàppale ko waaye bañ ko mabbalee ay ñu toog bu war koo tabaxaat ñu toog ñetti fan yoo xamante ne ñu ngi wër fan la xawaayiru Ibrahima ne gisuñu ko maanaam moom mabb na ko ba pare gisul léegi kere yi maanaam gisul gisul gisul fondement yi affaire bi nag yóbbu ko njaqare gu rëy rëy rëy rëy rëy waaye borom subhaanahu wa ta'aala def mu feeñ mu am soulagement bu mag. mu tabax ko ni ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam décrire woon ne noonu la meloon waaye Hajjaj bi ñëwee daf ne ñun non lu mu Zubayr def noonu ñun euh, concerné wuñu il faut que non lañ ko ma baat ñu daan koy tabaxaat ni mu nekkee woon jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam waaw maanaam mbir mi ah, bi moo tax bi bii ñëwee nar ko defaat ne dañ dañ koy mabbaat def ko imaamu Maalik tere ko ko ne ko bu ko def parce que soo ko defee damay ragal mu nekk fowukaayu buur yi voilà bàyyi ko bàyyi ko ni mu nekkee bu ko defee buur yi dañ ko fowee parce que soo soo continuer rek après dañ daan kii tojoon na ko defar ko kii tojoon na ko defar ko kii tojoon na ko defar ko après ku ñëw rek daal di bëgg bind turam ci histoire bi daal di tojoon nañ ko defar ko dégg nga léegi ñu ne sax diw sax toj na ko ñaari yoon defaraat ko ah voilà ba pare dañ ci mën a dugal ay yeneen yoo xamante ne àndu ci bokku ci dégg nga mu ne euh, qaala Yazid te moom mooy Yazid ibn Rumaan mu ne wa shahidtu fekkee naa ibn Zubayr muy Abdullah ibn Zubayr ibn Awwaam radiyallahu anhuma xiina ba nga xam ne hadamahu la koy mab wa badaahu te mu tabax mu tabax ko wa adxala mu dugal fii ci moom min al-hijri ci xajar bi waqat dëgg-dëgg ra'aytu gis naa asaasa Ibrahima maanaam fondement yi maanaam ba li nga xamante ne moom mooy euh, euh, fondement yi maam Ibrahima alayhi salaam hijaratan ñu nekk ay xeer ka asnimatil ibli kéem njigetu euh, gëléem maanaam boos bi gis naa ko ni ni mu nekke woon comme boosu gëléem nee na qaala euh, jarir muy ibnu hazim jarir ibnu hazim rahimahullah maam bi solo xadis bi nee na fa qultu man la ko wax lahu ñeel ko ayna mawdi'uhu ana ban fan mooy bërëb bi qaala mu ne urikahu danaa la ko wax al aana léegi fa daxaltu nee na ma dugg maahu ci moom alxijra ci alxijra bi fa ashaara mu daal di may junj ilaa makaanin ci bërëb bi fa qaala mu ne ma haahunaa fii la nekke woon maanaam mu won ma exactement fan la nekke loolu yëpp day wane xir kër gi ñu xër ci di xam lan dëgg-dëgg nag la mbir yi ak xaqaayat yi nga xam ne moom la ame ak dëgg-dëgg mbir mi lan la maanaam lool tamit euh, du ay mbir yoo xamante ne dañ ci attaqué woon naan mu a wéy de façon tabax kese ba non kii déedéet ah dafa bokk ci sha'airullah yi symbole yàlla yi ba pare dafa am ay xaqaati yu bari bari yoo xam te ne dañ nekk comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee ci suñu jotaay bi nga xam ne noonu la centraliser li nga xam ne mooy turu yàlla yi ak meloom yi waaye ba pare jëmmal li nga xamante ne muy nekk symbole bi nga xamante ne moom mooy junju zaat bi maanaam nekk nekk borom bi subhaanahu wa ta'ala comme ni nga xamante ne noonu lañ ko euh, leerale euh, suñu jotaay bi weesu wa lillahi alhamdu wal na nee na kon bi mu waxee la ne qaala Jarir maanaam moom na xaazir nee na euh, fa xazartu na ma natt min al xijri ci xajar gi maanaam fi mu nekke ma xittata azru'in juróom benni xasab aw naq wi wala lu ko jege maanaam dama natt gis ne à partir de fi kaaba gi ne tabax bi natt naa fi juróom benni xasab Hmm? juróom juróom benn moom mooy ñetti mètre à peu près ma tax xool ndax ñetti mètre la la nekke ma daal xam ne kon foofu la nekke ah hmm? à peu près maanaam loolu aw ndax xaa wala lu ko jege maanaam kon mooy yooyu yëpp ci à peu près la tegu hadith euh, bi gisoon nañ ko léegi gisoon taxrij bi gis nañu waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp ñoom solo nañ ko rahimallahu jami' mu ne baabu fadlil haram maanaam gin ginnaaw bi nga xamante ne nag moom la gis buntu bi nga xam ne moom mooy fadlu maanaam euh, makka maanaam bu bu gëneelu makka wa bunyaaniha ak tabaxam fii nag muy wax bu nu gëneelu xaram bi maanaam xaram bi nag moom mooy euh, bërëb la boo xam ne dafa wër kaaba ji maanaam dafa wër makka maanaam du jëmmi makka ci boppam waaye xaram bi yëpp loolu moom moo tax ngëneel gi ñuy wax naan ku julli ci kaaba gi. maanaam benn rakka yaa ngi am ngëneelu ku julli téeméeri junni rakka ci beneen kaaba beneen jumaa ju mën a doon loolu ci li ëpp ci borom ko xam ne rahmatullah dañ ne xaram bi yëpp la maanaam foo mën a ne ci xaram bi nga julli fa benn rakka moo gën nga julli nga julli téeméeri junni rakka feneen fu mu mën a doon ci adduna bi ci jumaa ju mën a doon yaa subhaanallah maanaam loolu day wane tamit dëgg-dëgg maanaam lu jokkaloo ak liy wane ngëneelu Makka ci kaw yeneen dëkk yeneen yu dul moom maanaam loolu euh, doy na ngëneel foo xamante ne bu ma ba dégg nekkee bu ma jullee benn rakka day tolloog cent mille feneen fu mën a noonu muy julli farata muy julli naafila maanaam bu ma nekkee Makka mu julli benn farata damay mel ne damaa am yoolu cent mille maanaam waa ji il faut moom mu julli cent mille julli même farata bi pour mën a am tiyaaba yi may am man ak ngëneel gi may am man ak fu mën a ne ci bi bu ah bu ma jullee benn suba loolu yaa subhaanallah te loolu nag euh, ngëneel la goo xam ne borom subhaanahu wa taala moo koy defal koo neex dégg nga maanaam dëkk Makka wala mën a dem Makka wala di man di di di séjourner Makka loolu ngëneelug yàlla la bu muy defal ku ko neex voilà maanaam euh, waa de façon Makka amuñu lu leen ñeewe ahan kay parce que lii kat ku ko am war na laa mën a ñeex dégg euh, kon néeg boobu noonu muy euh, far far ngëneelu euh, xaram bi kon loolu nag xaram bi dafa nekk loo xamante ne li ko indi maanaam lii sabab maanaam maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam comme bi muy tabax kaaba gi daf ko dañ ko dañ ko daf ko teg bi mu tegee xajaru aswad maanaam xajaru aswad dafa def benn leer leer googu nga xamante ne moom la it def wër nag mën a wër jëkk bi maanaam ni mu demee fa mu yem fa nga xamante ne foofa la yam seytaane yi maanaam ñoom bu ñu ñëwee dañ doon xool fi leer gi manu mënuñoo continuer foofu maanaam ñu daal di taxaw place boobu nag Seydina Jibril alayhi salaam ñu wan ko ko ne ko fii ak fii ak fii ak fii wan ko yëpp xaram bi ni mu toll maanaam xaram bi nag deful benn cercle comme ni ko ñenn ñu bari fooge maanaam du benn cercle déedéet dañoo ëppante maanaam ay place la yoo xamante ne benn bu ci nekk dafa euh, ëppante ak moroomam maanaam boo xoolee ci côté Tan'im euh, sept virgule cinq kilomètres la à peu am na ci euh, yoon yi mën na dem ba neuf virgule neuf kilomètres ci yenn yoon yi bu fekkente ne côté Taif la maanaam booy dem Taif mais ci yoonu Hada maanaam ci yoonu Hada foofu quinze virgule cinq kilomètres la su fekkente ne da dem ci saylul kabir maanaam foofu noonu mooy xarnul manazil maanaam foofu côté boobu dix-huit kilomètres la su fekkente ne da ngay dem ci côté Liis yoonu Liis ab benn dëkk la bu nekk ci euh, bu nekk foofu maanaam euh, boobu après ci ay dix-sept kilomètres yooyu la bu fekkente ne nag euh, côté Jidda la maanaam foofu nag la nekkee vingt-deux kilomètres foofu kon muy fi gën a sori ci xaram bi amma li nga xamante ne moom mooy xaram bi place yi tey boo fa demee li nga ay tabax yoo xamante ne ay maanaam day mel ni benn poto boo xamante ne day am benn euh, bande ci kaw mooy bande poto boo xamante ne dañ ciy bind ne fii la xaram bi tàmbalee maanaam ngir war la ne ne te loolu nag yenn maanaam maam Ibrahima alayhi salaam tegoon na ko maam Adama déjà tegoon na ko ndax moom bi mu ñëwee maanaam xajarul aswad dafa defoon leer ci maanaam xayma boobu mu amoon muy muy kaaba bi dafa defoon benn leer gu mag goo xamante ni daf daanaka dafa waroon àdduna bi loolu nag bi mu amee euh, malaaka yi euh, maanaam malaaka yi di euh, di di di di di di wala boog seytaane yi bi ñuy xool ci lan la war a doon maanaam ci lañ leen ci la ay malaaka taxaw foofu ci kanam maanaam ne leen du fii maanaam ne leen doo leen dugg fii ndax fii xaramu Makka bi la naka noonu tamit maam Ibrahima alayhi salaam ba mu ko tegee bu boobaa maam loolu moom moo tax leer gi bi mu demee foofu rek la yam leeru xajarul aswad bi mu ko tegee foofu la yam benn bu ci nekk fi fi mu nekk instant bii boo xoolee boo fa demee ne maam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu war na tegaat ko fa te avant moom Usay ibn Kilaab maanaam muy maamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam njëkkoon na tegaat li nga xam te ne moom mooy maanaam ay mandarga rek yuy wane ne fii la xaram bi gaa yi boo leen di yegsee fii lu tax parce que soo fa yegsee da ngaa war a xam ne hé fii nag dafa may attey boppam ñu spécial dafa am yoo xam ne daf fee maanaam li nga xam ne maanaam mooy dafa bëri yu fi xaraama def xamante ne xaraamul feneen fu dul maanaam loolu moom mooy lu xaram maanaam mooy oroma gu mag gi ñu koy dox ndax baat moo tax xoroma ak xaraam ñoo bokk racine li muy tekki mooy loo xamante ne dañ koo màggal ba nga xamante ne waru koo def maanaam dafa rëy ba nga xamante ne waroo waroo koo def wala waroo koo laal wala waroo koo jege wala boog waroo ko soppi loolu moom mooy xaraam moo tax néeg bi bi ñu naan masjidul xaraam mooy xaram bi yëpp lañ ci jublu du kaaba gi wala du Makka kefe waaye maanaam xaram bi yëpp lañ ci jublu foofu nag euh, moo tax euh, bi ko bi maanaam bu yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwaatee tamit tegaat na mandarga yi te loolu ba léegi nii maanaam moom boo boo def boo fa demee nii da ngay gis ne daanaka ci ay yu sore maanaam foo taxawee nii da ngay gisaat beneen ñu teg ne beneen ñu teg ko ne beneen ñu teg ko ne maanaam loolu noonu euh, moom moo dem ba moom moo dem ba nga xamante ne dafa maanaam à peu près tool lu ëpp mille ñu ngi fa ci li war xaram bi maanaam pour rek wan la ne la ah fii kat saa bul koo jege bul ko laal bul yàq bul def dara loo xamante ne lu lu ñuy tere la. ndax foofu kat moo tax nga gis atte yu bari bari bari euh, place boobu dégg euh, wa qawli ak wax bi ne moom la moom buri yàlla taala aji kawe ji bi an a'buda rabba hadhihi al-ballati alladhi harramaha wa lahu kullu shay wa umirtu an akuna min al-muslimin mu li am ba des mooy digal maanaam euh, loolu mooy yen maanaam bu yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ko wax maanaam yenente bi ne innama li am ba des mooy umirtu dañ maa digal an abuda ci ma jaamu rabba borom hadihil baldati borom dëkk bii maanaam kon dëkk la boo xamante ne euh, alladhi moom mi nga xamante ne harramaha daka a maanaam kon da koo jox orma bu moom yàlla moom mooy ki ko jox orma bu rëy boobu moom mi jox dëkk bii xorma bu rëy te alquran di wax ne euh, kon ne moom dañ ma digal kon ma jaamu boroom dëkk bi da ngay gis ne léeg-léeg day wax na fal ya'budu rabba haazal bayt maanaam nañ jaamu borom nit bi waaye fii daf ne naa jaamu borom dëkk bi maanaam nga gis ne kon xorma gi bi ak moom la dëkk bi amee maanaam wa moom borom bi subhaanahu wa ta'aala te ñeel na ko moom dong kullu shay'in bépp mbir wa umirtu te diñ ma digal man yent wi yàlla Muhammad sallallahu salaam an akuna ma bokk minal muslimina ci ñu wommatu yi ngir ne lan moo tax te loolu mooy li gën a rafet li nit mën a wax mooy man ci jullit ñi laa bokk comme li nga xamante ne noonu la alquran waxe ne wa man sax wa man wa man wa man ahsanu qawlan man qawlan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin waaw kay kan moo gën a rafet jëf kan moo gën a rafet wax wa man ah subhaanallah wa man ahsanu qawlan kan moo gën a rafet wax mimman da'a ci nga xamante ne dafa woote ila Allah jëm ci yàlla wa 'amila tamuy jëf salihan lu baax wa qala te mu ne innani minal muslimin man ci ñi wommatu ñi laa bokk maanaam kooku kon moom mooy ci gën a rafet wax ci mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñoo rafet wax loolu tamit moom la wax nii wa inni minal muslimina lu tax parce que ummatan muslimatan boobu mooy xeet boobu wommatu maanaam ci moom la boole boppam ànd ak ne wa ana awwalul muslimin moom la alquran wax na yonent bi sallallahu alayhi wax ne maanaam moom mooy ki nga xamante ne moom mooy ki njëkk ci bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi wommatuñu Euh, mooy wa umirtu li an akuna awwalul muslimin mi naan wa mi naan qul inni umirtu an a'budallaha mukhlisan lahu diin mukhlisan lahu diin wa umirtu li an akuna awwalul awwalul muslimin maanaam man dañ maa digal waxal ne dañ maa digal ci ma jaamu buur yàlla subhaanahu wa taala ma sellalal ko li nga xam ne moom mooy jëf yi te dañ maa digal ci ma nekk ki nga xamante ne moom maay ki euh, njëkk a wommatu maanaam kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy jullit bi njëkk a nekk jullit moom mooy ki njëkk a ci zahir moom mooy moo njëkk nekk jullit moo woo nit ñi jëmaleen ci l'islam waaye ci baatin itam mooy ki njëkk nekk jullit ngir ne moom mooy ki njëkk yàlla njëkk amal mu wommatu ci yàlla borom bi subhaanahu wa ta'ala kon nag loolu lañ ma digal moo tax ba mu waxee loolu ba far daan ni maanaam li jeexal aaya yooyu mooy wa an atluwal qur'aan te may jàng alqur'aan wa an atluwal qur'aan te may moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa conformé wu ci alxuraan lii nag da ngay gis ne moom mooy dëgg dëgg li firi wax soxna Aysa bi radiyallahu anha bi mu naan kaana xuluquhul Qur'aan yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam jikkoom daal mooy alxuraan mu ne faman ihtada képp koo xam ne nag gindeeku na fa ma li am ba des mooy yahtadi gindeeku li nafsi ñeel boppam wa man dalla képp ku sànku nag fokkul na nga wax ne ma li am ba des mooy ana man minal munzirina ci xuppaatekat yi dong laa bokk waqul te nga wax alhamdulillah yow waxal alhamdulilah lu mën a xew santal yàlla rek nga dellu ci yàlla sa yurikum dana leen wan ayat yi ay kéemaanam ay kéemtaanam ay mandargam fa taarifuuna hatta da ngeen ko xàmmee mi nga xam ne lii kéemtaanu yàlla kese la wa ma rabbuka na la leer ne sa borom nekkul bi xaafilin di aji yëgidi amma ci mboolem li nga xamante ne taamu na moom ngeen di jëf maanaam kon loolu Euh, maanaam euh, moom mooy euh, lii nekk ci aaya bu njëkk bi wa qawlihi ak wax gi mu wax moom jalla zikruhu màgg na ak tuddam màggaay bu ëpp xelu mindee fi mun ne awalam nu makkin lahum xaraman aminan yujuba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna walakinna aktharahum la ya'lamun loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo tax dafa fekk ne aaya bi li tax mu wàcc moom mooy alxaaris ibnu amir ibnu nawfal dafa wax yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko in nattabi'u al-huda ma nutakhattaf min ardina waaw loolu la ko wax euh, loolu moom moo tax yenente bi sallallahu maanaam alquran nag euh, daa di wàcce li nga xamante ne moom mooy euh, aaya bi bi nga xamante ne moom la wax ne wa qaalu mu daal ne wa qaalu in nattabi'u al-huda maaka nutaxattaf min ardina awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna walakinna aktharahum la ya'lamun mu ne waqaalu ñu ngi wax naan inna tabe bu ñu toppee alhuda njub gi xa leer na leen lii rek koy jub moo tax ñu ne alhuda njub gi mu leer na xam nga bu ñu doon wax hudan maaka ak njub bu ànd ak yow day daal nekk na mën naa nekk ne lii jub la leneen jub la xam nañu ne alquran bii bi sallallahu alayhi wasallam rek kay njub waaye nag bu ñu la toppee c'est que problème lañ am mag majeur maaka mooy nut daal ñu fëkk min ardina ci suuf si ñun xoolal yàlla yeeg lu teg xëy bu fekkente ne tous les jours gars yi dañuy ñëw di màggal fii suñu yàlla yooyu parce que ak ji waxoon nañ la ne leen ay places yu bari lañ ko daan def am na benn deux places yu ñu ko daan def ci autour de places yooyu yëpp commerce bi yëpp économie bi yëpp looloo ko té looloo ko téye woon mooy tourisme spirituel boobu moo téye woon commerce bi yëpp léegi nag tey imaginer ñu bëgg a bàyyi loolu yëpp saa dañuy rajaxe non seulement dootuñu amati doole dootuñu amati alal mais même maanaam géopolitiquement dootuñu amati valeur ba pare ku ñu bëgg a noggatu da ñëw noggatu ñu te kenn lu man mënal dara waaw loolu moom loolu mooy nu ko xattaf min ardina borom bi subhaanahu wa ta'ala wàcc leen wàcc aaya bi daan ne awalam maanaam daal di wax lii ba pare daal di ci daal di li leeral nag maanaam waxu ko sax nag waxal lii maanaam ngir ne ñoom ñëpp xam nañ ne loolu dëgg la awalam nu makkin xanaa jàppandalu wuñu lahum ñeel leen xaraman muy place bërëb bi nga xam ne dañ kaa ormal aminan mu nekk bu wóor maanaam dafa am ñett ay valeurs yu ci am mooy xaram bi benn dafa nekk loo xamante ne déjà dañ koo ormal ñépp ko xam ba nga xamante ne tax ku daan gis sa mbokk sa meneen mbokk maanaam koo xamante ne dafa gis ne kii mbokkam diwu ko rey fu mu ko jekkoo da koy rey te sax ñoom dañ daan def yeneen yu gën a garaaw mooy ne kenn nit mooy dem rey feneen keneen gars yi au ñu dem jàpp ci rey ñu rey ko dañ daan dem ci mbokk googa rey ñëpp maanaam maanaam doonu ñu woon yam rek ci ki reyee mais dañuy dem mbokk gi yëpp ñu rajax leen mais sauf que kon loolu mooy ki ñu rey moom bu ñu ko gisee mooy njëkk a dee sauf que bu dee bu ñu yugee ci xaram yi ñu gis ko ko rek duñ ko nangoo laal hmm. maanaam loolu xattaa yéefiri jamono jooju dañ dañ dañ doon bàyyi xel loolu voilà maanaam mu nekkoon xaram boo xamante ne aminan bu wóor la boo xamante ne yu jubaa euh, dañ daan dañuy xëcc ilayhi jëm ci moom samaraatu meññeefu kulli shay'in bépp mbir comme niñ ko gise woon waxul maanaam waxul fruits waaye produits yi maanaam mooy lu mën a doon nga xam ne fépp bépp mbir risque maanaam bépp mbir rek luy wërsëg xeetu wërsëg bu ne fu nekk lay jóge ci àdduna bi dañ ko daan xëcc di ko indi foofu xanaa gisuñu loolu te loolu yàllaa ko fi def yàlla mi leen ko jàppandal bu leen leen bàyyi leen ñeneen ñi ngeen di jaamu yëpp te ngeen jaamu ma man kese xanaa ngeen war ko wóolu euh, loolu tamit beneen mbir la ñuy indi daf ñuy wan mbir mu ama am solo mooy ne léeg-léeg ay nit di bañ dëgg fekk du jëmmi dëgg gi lañ bañ voilà wa innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukazibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhaduna comme ni ko alquran waxe ñoom weddi wuñu dee ñoom mu ne wal mu ne yàlla ne naa qad na'lamu annahu la yahzunuka alladhi yaqulun waat naa ne ñun yàlla xam nañ ne ñoom li ñu lay wax ñu ngi lay tiis waaye fa innahum na la leer ni ñoom yéeféer yi laa yukazibuna ko weddi wuñ la yoo yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon lu xew ba ñoom ñëpp ñu bañ lànk ne bu ko fi waxee soo ko fi waxee daal la def nangam nangam ak nangam mu jaral leen noonoo gu tar mu ne ñoom weddi wuñ la walaakin na dafa fekk nag ne az-zaalimiina ay tooñkat yi ñoom bi aayaatillaahi aaya yàlla yi ci boppam yajhaduuna lañ lànk lañ bañ loolu kese la maanaam yow doo ci dara nga xam nañ waxkat dëgg nga bul foog ni yii fiiri xamuñu li ngay wax de di de lii leen di déranger lii la maanaam loolu mooy bu dee côté valeur bi am côté économie bi am na ñoo xam ne économie bi ci boppam moom moom moom moom la ñuy ragal te ñu ne euh, léegi imaginer société boo xamante ne bon nee nañ cigarette baaxul nee nañ euh, mënoo guerre nu la neexee di tooñ comme ça suñu pétrole yi kon ce qui veut dire que duñ mën a dem di tibb nu mu ñu neexee ci dëkk jàmbur yi euh, sangara industrie bi apparemment baaxul mèche bi. apparemment aussi euh, li aju ci wàllu textile bi solon ji dafa am yére yoo xam xamante ne baaxul sol euh, dafa kii maanaam ñoom dañuy def calcul bi très rapidement voilà sa dégg nga bi dégg nga industrie kii bi loolu baaxul maanaam dañuy def calcul bi automatiquement ñu ne économie bi buñ ci dindee lii yëpp day màbb maanaam noonu dañuy xalaat kon nag non affaire bi moom bu ko fi kenn nangu maanaam dafa am ñoo xamante ne ma noonu rek la xalaat voilà bon nee nañ lislaam day tere nangam nangam nangam na mais eh, économie bi day du dox kon calcul bango loolu nag eh, borom bi subhaanahu wa ta'ala ne xanaa na dé yàlla mi maanaam yàlla mi la permettre di kay wala jotaay bi eh, journalu démb bi maa ngi ciy gis ne féminicide yi ñuy wax cinquante cinq pour cent yi li ñi koy def day fekk naan nañ sàngara voilà maanaam ak ak yeneen ak yeneen yoo xam te ne yu mel noonu la euh, voilà accident mbedd mi sàngara ci bëri na ci ak yeneen ak yeneen maanaam du ñu gis beneen côté bi ñoom côté wu alal yaa ngi ñëw rek la waaw ñuy tux di dee ak euh, fumeur passif ak ñooyu yëpp yooyu yëpp duñ ko gis ñoom lan la ñu gis euh, non économie bi maanaam te bu ñu gisu xooloon ne maanaam li ñu war a dépenser ci alal ci santé pour faj ay nit ñoo xamante ne la leen feebar mooy sàngara ak cigarette loolu bu ñu ko dindi woon maanaam alal jooju mënoon nañ ko investir feneen waxuma nag ñii dee ngir loola yàlla nañu yàlla sàmm waaye loolu yëpp nag ah, kon mu nekk loo xamante ne eh, ay meññeef yëpp mbir risqan mu nekk wërsëg boo xam ne min la doon naa tukkee ci ñun borom subhaanahu wa ta'aala suñu wërsëg la walaakinna waaye ak sarahum li ëpp ci ñoom laa ya'lamuuna ñoom xamuñu moo tax mu daan ne waaye nag comme que ñoom xamuñu ma jàngal leen beneen bi wakam ana ñaata mooy akabari ahlak naa loo xam ne alak nañ ko min qaryatin ci ay dëkk yoo xam ne batirat fuukare wunañ ngan ngandu lañ ma'ishata ci seen ak dundin ngan nganduloo nañ ci waaye yàlla alag leen fa tilka te ma nga nee masaake noonu seen bërëb yi lam tuskan kenn dëkkatu fa min ba'dihim seen ginnaaw mu ngi ne raaf na te ay ngandi civilisation lañu woon waaye civilisation yoo xam ne boo boo xoolee gars yi liy wër suuf si ci naka la ñu tudde euh, ñi di xool ci suuf si lu lu xew yi ak ñu mel noonu dañuy seetlu ne dañuy gis ñu bëree bëree bëri ay ay naan fii de ay civilisation ñoo fi nekkoon ay nangam nangam kenn dëkkatu fa mabbal nañ lépp te ay géant lañu woon ay ngandi civilisation lañu woon lépp lañu raaf kenn dëkkatu fa seen ginnaaw kon nag yàlla mi leen def noonu mën na leen koo def yéen de kon tee ngeen jàpp ci li mu wax ah kenn dëkkatu fa illaa qalilan lu dul lu néew xanaa léeg-léeg boo mu am ñenn ñoo xam day bëri ay doon daanaka moo tax wakkun naa nekk nañ ndax nu ñun alwaarisin da way doroy moo tax wa maa rabbuka nag ni sa bon nekk sa borom nekkul muhlika di alak alqura xatta bete yabaasa mu daal di yabal fii ummiha ca ndey ja rasulan ak maanaam mooy ca dëkk ba ca cosaanu dëkk ba maanaam nit ña mu yabal leen ah ab yeneen yatlu boo xam ne day jàng alayhim ci ñoom na suñu aaya ji waaw maa kon naa nekk ñu muhliki di alak alqura dëkk ya illaa dul lu ahluha fekk na ñooñam zalimun way tooñ lañ maanaam kon lool tamit mu nekk tamit leneen loo xamante ne day wone te lool du arrivé arrivé wul Makka arrivé wul bi borom subhaanahu wa ta'ala defal na leen xéewal ba nga xamante ne wërsëg yi ñu ngi continuer di dem ba léegi nii maanaam nekkuñu ci tos rek ak jamono duñ mën a nekk alal ji noonu lay ñëwee loolu nag borom bi moo leen ko defal subhaanahu wa taala maanaam faw day am luy génn luy tax ba ñoom dinañu maanaam soxlawuñu di dem feneen pour am alal di ñëw ci ñoom soxlawuñ ko kon nag nañ jaamu yàlla yow yàlla defal na la lii mais bul topp ci ginnaaw ñi nga xamante ne caaxaankat la xamuñu li xew yow xam nga li géej